kon nag aaya baa ngoog ñu indi nag xadiis bi ci njëkk eh, mooy xadiisu Seydina Abdallah ibn Umar mooy xadiis numéro trois cent quatre-vingt-dix kon al imaam al xaafiz an-Nawawi rahimahullahu taala wa an ibn Umar radiyallahu anhuma anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala umirtu an uqaatila annaasa xatta yashhaduu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqiimu alsalata wa yuutu zakata fa idaa facaluu daalika casamuu minni dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bixaqqi lislaam wa xisaabuhum ala allahi tacaala muttafaqun alayhi kon al imam indi xadis bu njëkk bi xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix ñetti téeméer ak juróom-ñeent fukk mu ne waan ibnu umara mooy beneen wàll wi kon ci bunt bi ci garab gi ñu nekk muy wàllu xadis yi ah bala ñu tàmbali fii war na fi indi de xadis numéro trois cent quatre-vingt-dix lay tàmbalee jeexale ko xadis numéro trois cent quatre-vingt-quinze mooy cinq xadis lefal imaamu rahimahullahu ta'ala di indi kon tàmbalee ko xadis bi mu ne waan ibn Umar mu koy jële ci doomu Umar nga ne ma kan Aasim la xam nga tay yow day tay taylu ay yàgg nañ fa wax lool ne doomi Seydina Umar yi buñ ne ibn Umar Abdallah lañ ci jublu doomu Seydina ibn al Abbaas ibn Abdul Muttalib buñ ne ibn Abbaas Abdallah lañ ci tudd lañ ci jub nga naan ma Aasim Aasim ibn Umar ibn al-Khattab waxuma Aasim Abdallah radiyallahu ta'ala anhu wa an ibn Umar mu ngi jële ci doomu Umar mooy Abdallah radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi kene ndawal yàlla li de sallallahu alayhi wa sallam qaala nee na umirtu dañ maa digal an uqaatila an-naasa ma xareeg nit ñi hatta ba kera ba yashhadu la ñuy seede ne an laa ilaha illa allah yene amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dut boroom bi di allah wa anna muhammadan waaye it ñu seede nag ki ñu naan seydinaa muhammad de ki ëpp luñ koy sant ci kaw suuf luñ koy bàkk te moo dàq bàkk boroomam ci kaw suuf rasulullahi mooy ndawal yàlla le te mooy ki nga xam ne mooy ki gën a ràngoo jikko yu mat yi te ku dul moom waaw kon nag wa yuqimu salaa ñuy taxawal julli wa yutu zakat ñuy joxe zakat fa iza faalu hmm? bu ñu defee loole lii nii buñ ko defee asamu minni dimaahum wa amwaalahum ñoŋal nañ ma protéger nañ la ma contre man contre ñoom mooy protéger nañ ma contre seen dimaahum seen seen deret yi mooy dootuma xareeteeg ñoom di leen rey di tuur seen deret ndax tuubuñu wa amwaalahum waaye dootuma xareet ñoom jël seen alal yi déedéet loolu day ñoŋ waaw illaa lu dul bi xaqil islam lu dul nag ci àqil islam waaw waaw mooy boo fi nee yow dugg nga ci l'islam def nga lii mais yow nga dugg ci diine ji def lu tax nag ñu war laa xare xeex ak yow boobaa nag moom leneen a tax ñu war a xare ak yow mais tekkiwul le fait nekk ko woon jullit voilà mooy beneen mbir la moo tax nekk jullit lool moo tax jullit euh, ci biir jullit man na xare ak jullit waaw ah, suratul hujurat wa in ta'ifataani minal mu'minina qatatalu fa aslihu baynahuma fa in baghat ihdahuma ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah suñu borom nee wa in ta'ifataani bu amee ñaari kuréel min al-mu'minina ci way ngëm yàlla yi iqtatalu dañoo xare dañoo jote fa aslihu baynahuma bu leen toog naan que les nations unies se réunissent que conseil de sécurité se prononce if yooyu moom wax dëgg yàlla en tant que jullit waroon nañu am kersa di wax loolu wal iyaazu billah waaw ngay gis réewu jullit yoo xam ne dañoo am jote seen diggante ñu ne Syrie ak Liban wala Liban Syrie ak Arabie saoudite wala Yaman ak Arabie saoudite wala Arabie saoudite ak Iran gaa yi lan la ñuy wax que les Nations wala iyaazu billah wala biir Yaman ci seen biir entre ay faction jote fa ay jullit wala biir Libye wala nàngam au lieu jullit ñi ci seen bopp xam ne lool la leen seen charia daal di digal seen borom wax ci suuratul Hujuraat ñu bàyyeeku ko yéeféer yi nga xamante ne bëgguñu ñii bëgguñ ñee ku doxe seen seen seen intérêt kese ñoom la ñuy seet waaw di leen gën nag wal iyaadu billah kon nag loolu garaaw la waaw mu ne bu dee dañoo xare jote fa aslihu baynahuma na ngeen yëwanal seen diggante waaw waaw waaw aslihu fa in baghat wa in baghat ihdahuma léegi bu ngeen koy def nag dox ay pourparlers ay tànki jàmm ngir ñu cessez-le ñu bàyyi xare bi te teg ngànnaay yi wiir ngànnaay yi ñu bañ kenn ci ñoom ci ñaari kuréel yi bañ beew ne dara day continuer suñu waroon ne bu boobaa nag yéen ñépp yéen ñu ñëwoon doon dox jàmm ànd leen ak parti bi nga xam ne wàll wi nga xam ne pare nañu ngir ànd ci jàmm ji ngeen ànd yépp nekk benn loxo compte dal ci ci parti bi nga xam ne ñoom ñoo ne du ci dal seen yoon newu ci ñoom daal xeex rek bëllike rek voilà bëggub ay waaw hatta tafi a ba ni muy delloo ila amrillah ci ndigalu yàlla ak li nga xam ne mooy sharia bi yàlla ak li mu digleen ñoom la ñuy doxale muy jàmmoo ci biir jullit ñi kon loolu mën naa ne moo tax kon illa bi xaqi islam loolu kon mooy nekk ci biir lislaam rek tekkiwul na yow léegi nekk naa fi lu ma neex def déet daa am yoo xamante ne moom boo ko fi defee bu boobaa bu dee réewum sharia la imam bi wala chef des armées wala yooyu am wala ministre de de la guerre wala de de de kii de la défense ñoom am nañ droit daldi sharia may na leen ñu takk xare ngir xare mbooloo moomale voilà illaa bi haqqiha illaa bi haqqil islam ci haqqul islam lu dul ah ci haqqul islam wa hisaabuhum bu ñu tuubee dugg ci l'islam nekkoon ay yéeféer seen deret ak seen alal ñoŋ na ci man lu dul ñu def loo xamante ne nii ci àqul islam la wa xisaabuhum comme que nee nañ tuub nañ nag la leen di àtte est ce que dëggu na ñoom dëgguwuñu ca lañ wax alallahi taala lool moom yàlla mi nga xam ne moo kawe moom mbiram la du suñu mbir ci moom la ne waaw ak seen àtte ci yàlla la ne waaw inna ilayna inna alayna xisaabahum waaw wa inna alayna xisaabahum wa xisaabuhum ala kon nag mu ngi noonu mu ne xadis bi muttafaqun alayhi al imaamu al buxaari ak al imaamu muslim rahmatullah alayhima daal dinañ koy solo léegi nag suñu première laaj première njàngat xadis bi bala ñu jàll xadis bi war na ñëwaat xadis numéro mille soixante-seize fay ak mille <laughs> ñaari bërëb yu mu war a ci téere bi Riyaad bi soixante-seize ak mille deux insha allahu taala léegi nag suñu première laaj mooy xadiis bi est-ce que Shaykhaani kese ñoom ñoo ko solo di al imaamu Buxaari ak al imaamu Muslim ñu doon ne déedéet seen sëriñ al imaamu Ahmad ibnu Muhammad rahmatullah alayhi moo leen di fekk ci al imaamu Buxaari rahimahullahu taala mu ngi doon de xadiis numéro deux mille neuf kitaabul non lu may wax noonu no ñaari bërëb la ko indi laa la bëgg a wax voilà da ko indi. Euh, ci kitaabul iman ba pare indi ko ci baabu du'a an-nabi ila al-islam ci kitaabul jihad wa siyar 2946 sinon fi mu ko njëkk indi ci kitaabul iman mooy hadith numéro 25 kitaabul iman baabun fa in taabu wa aqaamu salaa mu ne haddathana abdullah ibn muhammadin al-musnidi mu ne kon ki ko nettali mooy abdullah ibn muhammadin al abdullah ibn ja'far ibn al Abu Ja'far al-Ju'fi moom mi moom Imaam al-Bukhari ñoo bokkoon fu ñu jóge di Bukhara mooy Abu Ja'far al-Bukhari ñu gën koo xamee ji al-Musnidi ah muy Abu Ja muy Abu Ja'far al-Ju'fi al-Bukhari comme Imaam al-Bukhari ibn Muhammad ibn Isma'il ibn Ibrahim ibn al-Mughira ibn Bardizba al-Ju'fi al-Bukhari voilà moom ñoo bokkoon fu ñu al-Musnidi qaala mu ne haddasanaa nettali nañu Abu Rawh al-Haramiyu ibnu Umaara mu ne gën a nettali mooy eh, eh, Abu Rawh mooy ni mu tuddoon loolu moo doon dàkkantal al-Haramiyu ibnu Umaara al-Harami dañuy wax al-Harami wa Harami ibnu Umaara ibnu Abi Hafsa eh, Naabit Abu Rawh al-Azdi al-Atakiyu al-Basriyu rahimahullaahu ta'aalaa qaala haddasanaa Shu'batu mu ne ko ñu nettali mooy Shu'ba di Shu'ba ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki al-Azdi Abu Bistam al-Basri rahimahullahu ta'ala amirul mu'minin an Waqid ibn Muhammad mu jëla ko ci Waqid ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab muy sëtu Seydina Umar sëtu li nga xamante ne mooy Abdallah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhu al-Qurashi al-Adawi al-Umari al-Madaniyu qaala mu ne sami'tu abi mu ne dégg naa sama baay kuy baayam Waaqid ibn Muhammad Muhammad <laughs> mooy Muhammad ibn Zayd doomu surtout Abdallah ibn Umar Muhammad ibn Zayd Zayd boobu doomu Abdallah ibn Umar ibn al-Khattab kon abi mooy eh, eh, Muhammad ibn Zayd radi ibn Abdallah ibn Umar yuhaddithu an ibn Umar muy jële ci maamam Muhammad moo jële ci maamam waaw di Abdallah ibn Umar mi jur baayam di Zayd an ibni umara radiyallahu anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala umirtu an uqaatila an-naasa hattaa yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata fa idhaa fa'aluu dhaalika asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqi al-islaam alhamdulillah wa hisaabuhum ala allah al Buxaari yu daal di solo kantaal imaamu Muslim rahimahullahu taala moom it ci kitaabul iimaan la ko indi baabul amri bi qitaali nnaasi hattaa yaquulu ash-shahaadatayn mun a haddasanaa Abu Ghassaan al-Mismaa'i Maalik ibn Abdil Waahidi mu ne kon kiñu nettali ma Abu Ghassaan al-Mismaa'i mais Maalik la tuddoon ibn Abdil Waahid ah, al-Basri rahimahullahu taala qaala haddasanaa Abdul Malik ibn as-Sabbaah mu nekk ñu nettali ma Abdul Malik ibn Sabbah Abdul Malik ibn Sabbah al-Misma'i wa Abu Muhammad as-San'ani al-Basri rahimahullahu ta'ala an Shu'ba mu jël ko Shu'ba gis nañ ko sànq ibn al-Hajjaj ibn al-Ward al-Ataki Abu Bistam amir al-mu'minin al-Basri an Waqil ibn Muhammad ibn Zayd ibn Abdillah ibn Umar gis nañ ko sànq an abihi gis nañ ko sànq an Abdillah ibn Umar gis nañ ko sànq radiyallahu anhuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam lammaa umirtu an uqaatila an-naasa hattaa yashhadu an laa ilaaha illa allah wa anna muhammadan rasuulullah wa yuqiimu as-salaata wa yu'tu az-zakaata fa idhaa fa'aluu asamuu minnii dimaa'ahum wa amwaalahum illaa bihaqqihaa wa hisaabuhum alaa allah kon hadiis bi mu ngi nii nii la ko al-imaamaani ash-shaykhaani daal di solo léegi premièrement lëkkaale ñaareelu mbir bu ñuy jàngi ginnaaw taxriij bi ban lëkkaale la am ak suñu buntu bi hmm? ah way ana lëkkaale bi <laughs> lëkkaale bi kay leer na <laughs> mooy buntu bi nga xam ne àtte yi nit ñi ci li feeñ lay tegu kantaa la nëbbu ci ñoom loolu yàlla lañ koy bàyyi yonent bi sallallahu alayhi wasallam mi nga xam ne moom la yàlla yónni xamal ko ci nit ñi ci mbindeef yi lu mu xamalut benn mbindeef waaw mu nekk docteuru xol yi ak yaram yi ak yi lépp docteuru xol yi bokk ak ak yaram yi hein borom bi di ko wuññil ay xeetu xam-xam yoo xamante ne wuññilu ko benn mbindeef waaw malgré noonu eh, moom la borom bi teg lii mu ne umirtu dañ maa digal kan moo ko digal borom bi boroomam neewu ko sama li ma la xamal baatin bi ma la xamal ak yu nëbb yi ma la xamal dee ci àtte nit ñi déedéet mu ne umirtu dañ maa digal waaw kan mooy digal yàlla waaw ndax kan mooy digal yonent bi alayhi salaam ku dul yàlla loolu moo tax saxaaba yi tamit buñ nee umirtu dañuy xam ne kook yonent bi alayhi salaam dañ ci jublu la ci jublu ci li nga ci lu ñu joyal te loolu euh, moom la waa jumhur wax waaw moom la waa jumhur wax umirtu aw nuhiitu qul wa nuhiya fa zahiru rafa ala ma bu borom hadis bi ne saxaaba bi umirtu aw nuhiitu wala sori nañ aw wala sori wala tere nañ loolu li feeñ mooy arraf loolu lim ci jublu mooy yonent bi alayhi salaam mooy ci tere waaw c'est pas ñu naan bon est-ce que moom la est-ce du keneen parce que kan moo fay digle digal saxaaba yi ku dul ñoom ndax keneen ku dul saxaaba beneen bu ak beneen saxaaba ku nekk mujtahid nga te mujtahid du bàyyi euh, euh, kiiwam ngir topp ra'yu benn nit beneen waay beneen mujtahid déedéet loolu amul voilà kon mooy ke bi di digal nekkul ku dul rasulullah sallallahu alayhi wa kon nag mu ngi noonu mooy lépp loo xamante ne yow xanaa xamoo ne biir administration kese wala benn bërëb bu fa nit boo xam ne xam nañ ne moom kese fay digle benn boîte benn entreprise benn firme benn waay ñëw ne ah digal nañ ñu ñu def lii kenn ci employé yi mais ñëpp xam ne ki digle mooy le patron c'est ñu naan ko ba est-ce que nekkul sa supérieur bi ñoo xam ne moom déedéet loolu dañuy xam ne loolu wax voilà kon nag mu ngi noonu sauf que bu dee ab taabi'i par exemple moom moo ne umir umir naa wala umirtu loolu des na parce que taabi'i bi man na nekk euh, euh, euh, c'est possible mu nekk loo xam ne ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam la jóge c'est possible mu bañ jóge ci moom mais bu dee saxaaba moom loolu la yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ne umirtu mooy ki nga xam ne moo ma digal mooy sa borom kon mu ne umirtu dañu maa digal nan uqaatila naasa ma daal di xare nit ñi. hatta yashhadu ba ni ñuy seede an laa ilaha illa allah ka buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ko dul yàlla wa anna muhammadan rasulullah te sayyidina muhammad sallallahu alayhi ndaw yàlla la ñu taxawal julli tey joxe zakat buñ defee lool ñoŋal nañ ma seen seen deret ak seeni alal ñoŋ na loolu loolu mooy lan eh, loolu mooy c'est possible waa ji ne asharon la ilaha illa allah te ci dara ah moom naa fekki yonent bi saa fii mu yaakaar nañ ne xamul woon naafiqi kan moo xamal ñoom Seydina Xudayfa naafiqi yonent bi saa saam ko wax naafiqi te amul kenn koo xam ne mas na ñëw gis yonent yonent bi di la teg àtte bi amul Abdallah ibn Ubay mi nekkoon seen chef du mu ngi noon bu bi mu faatoo moo dem jullee ko <laughs> est daa réeré woon ne sawaay bii naafiq la réeréwu ko mais daa <laughs> jàppoon ne yërmande gum am ci xeetam rek jàpp ne amaana dina ko jariñ waaw suñu boroom ne ko nag du jariñ dara <laughs> waaw <laughs> waaw wax dëgg dañ ko gën gis ci siira bi yooyu ak suuratu tawba ñu ne léegi yeneen saa salaam mooy jullee nit ba pare mais safara la waaj a jëm waaye gaañu mu jullee ko mais waaj safara la jëm léegi yow nga ne diw daal moom Serigne diwa ko jullee moom pexe na ay way yow yàlla loo ci yeneen sallallahu alayhi wasallam moo jullee ni suñu borom ne sawaa'un alayhim astaghfarta lahum am lam tastaghfir lahum lan yaghfira Allahu lahum yàlla ne ko moo xam nga ñaanal leen jéggal wala nga ñàkk leen a ñaanal jéggal gaa yi dara laa leen dul jéggal <laughs> ñooñu mooy ñooñu day wane naafiq kon ni mu garaawee waaw te kooku mooy naafiq bi nga xam ne moom ak kéeféeram da koo nëbb lan ngay xalaat yéeféer bi fees bi feeñ dell boo xamee loolu ci ngay xamee ne ku nekk yéeféer mënula mooy niñ ko xamee mooy yonent bi alayhi salaam ko wax d'abord mais raisonnement bii nii yow dalay jàpp nga xam ne kon kay lool la yow bu dee koo xam ne doon na julli di woor di dem Makka di def lu ne yonent bi salaam jullee <laughs> moom moom lañ ne moom lay suñu borom ne kii duma ko duma ko jéggal dara dara laa ko doon jàpp jéggal. ndax lan moom yéeféer la buy nëbbatu lan ngay xalaat lan ngay xalaat ci yow ki nga xam ne moom yéeféer bu fees bu leer nañ la <laughs> loolu daa am benn benn discussion dafa leer moo gën a leer jant njolloon waaw li ñu doon wax mooy yeneen ci lay sàttal c'était possible te am xam ne dañ ne laa ilaha illallah ngir lan ngir intérêt ñoom Abdallah ibn Ubay dañ ne ah, laa ilaha illallah ashhadu an laa ilaha illallah ngir intérêt waaw ngir intérêt waaw <laughs> te pourtant kenn tegu leen àtte yooyu ndax lan allahu ah, yatawalla sarair ñun daal waaw la Seydina Omar doon wax ñun daal ku fi ñëw daal lañ ñu ci loolu la ñuy jàpp wallahu moom yatawalla sarair waaw borom bi nag moom lañuy ñuy bàyyee daal mbóot yi kon nag mu ngi noonu yeneen tubaab yi saamu moo tax mu ne wa xisaabuhum ala allahi léegi nag seen àtte est dëggoon na ñoom dëgguwuñ même bu dee borom bi xamal na ko kenn ci ñun jullit ñi doo man yonent ma lay saa saa may premier loolu du tax ma àtte ci ñoom dara moo tax masoo gis ci alquran yonent ma lay saa saa xareet ñoom xam nga wajahidhum bihi jihadan kabira loolu la wax pour naafiq yi waaw bu dee naafiq yi xareel ak ñoom ci alquran bii jihaad bu mag bi waaw na argumentation yu leer yi di dal waaw caaxaan buñ fi nar a teg rek ngeen pare ngeen pare leen ngir dajji teg mu dal mu dal yi ne waaw ngeen toroxal leen mu ngi noonu noon nga leen di naafiq loolu mooy jihaadam waaw jihaadam naafiq du ay jëli arme di leen ray de déedéet ndax ñoom ci biti ay jullit lañ te looloo tax ñoom seen deret yi ñoom ñu man di euh, denc ci jullit ñi ñuy denc ci ñoom di nangam ak nangam ba pare ñuy lekk li ñu mën a rend ñoom it bu ñu rendee ñu lekk waaw loolu waaye est-ce que dëggu suñu yoon newul li ñu wan daal ci biti loolu la ñuy rek te loolu yonent bari saa saam ci boppam la ko boroomam digal mooy xeetam yépp nag ndax moom laqad kaana lakum fi rasulillahi uswatun hasana nekk na ci raw yàlla bi eh, roykaay bi gën a mag te yii nii dañ ko ci roy par force waaw nii la waaw mooy nit mënoo ñëw di jaay baatina jaay baay baatina jaay baatin maanaam man moom euh, kii ñu faat de yàlla wan na ma kan moo ko faat waaw yii bu mag wan na ma ko waaw kan la mu ne diw <laughs> loolu kenn du ci bàyyi xel léegi nag wàllu yu bu mag la ñu ne waaw léegi attention waa ji Euh, daal di koy euh, ne yow da ma maa da nga maa da nga maa wax loo xam ne du dëgg voilà wax ma même bu dee ne waa ji day kàcc ah mooy da nga koo tuumaal bu boobaa moom dina am problème ak justice moom wàllu yi boobu waaw dina am problème ak justice moom par force mu ngi noonu kon nag affaire yi loolu la bu ma nee justice nag xariñaa tax na yow voilà <laughs> waaw mooy yow da wax nit ki tuumaal ko loo xamante ne defu ko yaa ko ne daa daa faat ah sa waay ana say preuve amoo preuve wala nga ñëw bon man ki njaaloo yàlla wan na ma ko waaw ndax bi ma ñëwee ci mbooloo mi gis naa sidditu ki ko def ah ñoo di la devant le juge ah ana say preuve nga ne siddit bi la yàllaa ma defal kasfu ab waay ma gis <laughs> ñu ne la ah yow daal lii rek mooy sa li nga xamante <laughs> sa preuve ñu ne la waaw ah yow du jàng suuratu nur Ah, ah doon naa ko dégg wala woy jàng naa ko ñu ne la waaw kay kay ñu duma la nag ay yar parce que yow amoo preuve waa ji nee na du dëgg kii day wax lu ko neex te yow amoo benn preuve waaw te al bayyinatu moom alal mudda'i wal yaminu ala man ankara alal mudda'i alayhi loolu gisoon nañ ko fi waaw kii indi preuve mooy ki tuumaalaate yaa war a preuve kantaa ki ñu tuumaal dañ koy wax rek est ce que yow lii dëgg la mu ne déet wan nga ko waat mu waat ne bu amul jeex na léegi yow léegi nag affaire bi paaka bi ko day day dellu yar bi day dellu ci yow wali yu ngaat maftuhun alayhi ngaat da ngay dem fu la neex demal fu la neex nekkal sëriñ bu la neex kii réewum sharia dinañ la jàpp caw la yar yi borom bi wax devant tout le monde nag kenn du ko def en cachette ñu naan parce que mooy kilifa nangam déedéet <laughs> dinañ ko caw devant tout <laughs> ñu la gënoon a màgg fuuf ba leen loolu dalee loolu la waaw waaw ñu doon loolu gis Xudaama ibn Mas'ud <laughs> dafa mel ni Imaam An-Nawawi bu ma juumul xadiis bi war na ko fi indi <laughs> euh, frère Seydina Usmaan ibn Maz'un bi ñu njëkk a denc armeelu Baqi'a al-Gharqadi Baqi'a al-Gharqadi moom la fa Yonent bi sallallahu alayhi njëkk a denc magu kii la kii frère am la woon quoi Qudaama <laughs> ba mu naanee sàngara ba pare mais moom dafa jàppoon ne bon alquran aaya bu boo boo ne ñi gëm yàlla amuñu benn problème quoi ci loo xamante ne nii moom lañu ñu euh, euh, naan wala di ko consommer bu dee ne ñoom daal euh, ragal nañu yàlla <laughs> amanu gëm nañu yàlla <laughs> summa amanu summa taqaw summa amanu ah waaw ñoom amuñu benn amul benn problème ah waaw léegi nag mu ñëw Seydina Omar wax ne ko mais yow <laughs> dégg naa da ngaa naan mu ne waaw ah yow xanaa yëgóolu borom bi wax mu ne si ah laysa alay ala alladhina amanu wa amilu salihati junahun la borom bi fi ma ta'inu ida mattaqaw wa amanu wa amilu salihati thumma ttaqaw wa amanu thumma ttaqaw wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin <laughs> dama fekk na badara <laughs> mais moom dafa jàppoon ne naan sànga rek garaawul parce que <laughs> comme quoi <laughs> nit dina kawe lool am atte yoo xam ne da koy rëcc quoi Seydina <laughs> Omar ne ko mais mais xamoo ne dafa sàngara bi dafa xaraama naan mu ne ko non mais kii wul ndax borom bi moo ne ci suuratul Maa'ida laysa alal ladina amanu nekkul ci kaw ñi nga xam ne ñoo gëm yàlla wa amilu saalihaat bi jëf jëf yu baax junaaxun benn problème fii ma ta'imu ci li ñuy lekk idaa ma taqaw maadaama fekk moom ñu ngi ragal yàlla wa amanu fi dolli ragal yàlla wa ci gëm wa amilu saalihaat te jëf yu baax yi summa ginnaaw bi taqaw ñu gën a ragal yàlla wa amanu ñu ñu fettali wat ku gën a summa taqaw wa ahsanu di waxe dal kay mais loolu kay dara newu ci Seydina Seydina Omar mais Ibn Abbas Abdallah mais kii Mawlana Ibn Abbas ne ko ne Quraama ay waxul loolu ah ñu teg ko yari yaa te Badri la ba fekk na baax moo ñu gën a kawe saxaaba yi waaw ñoom Mistah ibn Usaasa tegoon nañ leen daani yaa ah. ñu tuumaal ñu tuumaaloon Sayyidatu Aisha mais tegoon nañ ko ci radiyallahu anhu te moom it Badri la mooy Sayyidina Abu Bakar ne woon dootu ko defalati dara ba suñu waroon a walaa ya'tali ulul fadl ñu nañ ko fan yi gisati ko mais moom tegoon nañ ko daani kon nag yow dañoo ñoo raw sa sëriñ yi ngay woote yépp boo leen pulisoon dégg na li ma wax ca <laughs> léegi kon mooy ki nga xam ne daan ab waliyu la moom bu wax loolu naan sidit bee ma ko wan dañ naan la ah monsieur le juge ne ko yaa yow sidit bi kese la ko wan daal mu ne waaw maa ngi nii di jàmbaarloog bakkaaru njaaloo woon bi <laughs> amoo preuve waa ji ne ñu waaj waa sa waaj kii de nee na yow mu ne defuma dara day expliquer juif bi danaan ko léegi nag yow kaay ñëwal waaw jël quatre-vingts coups na koy dóor devant tout le monde ñu naan yii mais saa yi yaa ngi seet li ngay wax saa yi mooy sëriñ sàngam ñu ne la waaw looloo tax sax ñu war ko koo gën a dóor waaw mu ngi noonu <laughs> waaw ndax li alakoon ni ñu jiitu woon la yeneen saa sala ñoom bu dee ab shérif ku tedd wala ku nekk ci kaw wala ku ami daraja moo def lu ko yoon war a dale dal ci kawam kenn du ko def dañ koy nëpp nëppal bu dee nag ñi ci suuf ñuy jaay góorgóorlu di jaay intransigeance ci ci ni ñuy appliquer loi yi di leen ko teg waaw ci la waate woon waatam bi ñu yàgg gis rek waat naa ci ki nga xam ne bakkanu Seydina xam sallallahu alayhi wasallam mu ngi ci loxoom laa wax bu doon sama doom faati foofu sax sama doom bu faati ma sàccoon man Muhammad maay dagg loxoom <laughs> waaw alayhim asalatu wasalam wa aada allahu minha kon nag mu ngi noonu kon fii hadis bii dañuy wan ne mbir yi day fay tegu ci lu leer ci li feeñ waaw ay boo demee non sawaay mi il n'est pas sincère ah loolu loolu sa yoon ci nawul da ngaa xam sincérité yow yaa xotti xolam ah. loolu la yeneen saa saa jox Seydina Usaama hadis yi ñuy gis ci kanam kanam mu kéiré alhamdulillah <laughs> léegi hadis bii nii Euh, xam nga xadis boobu bii dafa siiw xadis la boo xam ne ku mel ni ñoom Seydina Anas Seydina Jaabir Seydina Abu Hurayra mi Seydina Mawlana Abu Hurayra solo ko Seydina Abdallah ibn Umar Seydina Umar ci boppam mm, solo ko voilà ci xaadisa bi Yonent bi sallallahu alayhi wasallam doon dóoru génn àddina ba ñu bari ci arab yi ne ñun daal sawaay fii mu ne dara lañ dul mooy xurubu ridda parce que ñooy ay pàcc lañ bu ñu ñëwee ci xadis boobu euh, imaam war na ko indi xadis mil deux cent dix fi muy wax ci wàllu wujubu zakat ak yooyu dina ko indi foofu insha allah dina indi wax xadis bii nii xam nga xadis bii nee nañ war nañu waa mille deux cent neuf foofu la xadis bi mu ciy teg même xadis bii lay niru umu la mais Seydina Abu Hurayra cette fois-ci moo ko soloo di wax keroog bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam génne àddina euh, léegi arab yu bari daal di ne ñoom seen yoon newatu ñii bi ne génn nañ ci l'islam ñeneen ñi ne bon ñun mën nañoo des ci l'islam mais bon yenn yi yenn yi ci sariya ñun duñ ko d'accord ah waaw ay zakat yii di joxe zakat suñu alal yi moom dara lañ ko dul joxe ndax yonent bi alayhi salaatu salaam la suñu boroom waxoon ne woon xud min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim inna salataka sakanun lahum waaw moom daal la suñu borom waxoon ca suuratu tawba ne ko jëlal yow yonent bi alay saa saam ku dut yonent bi alay saa saam nag comme que génn naa dina dara lañ dul joxee waaye fama baalu Abu Bakr nga naan bala dara lañ dul jox Abu <laughs> ba Seydina Abu Bakr ne woon day xare ñoom Seydina Omar ne ko mais yaa Abu Bakr <laughs> an laa ilaaha illa Allah <laughs> wa anna Muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa ne ko mais Abu Bakar mais yow nan nga mën a xeexeek ñoo xamante ne nii nan nga mën a xare ay nit ñoo xam ne ñoom dañu ne dañuy seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu yàlla ah te Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa eh, kii eh, kii yóm la ah moom moo ko yónni ah ndawam la léegi nag bi mu waxee lool Seydina Abu Bakar ne ko ma ne <laughs> waat na ko su ndax yonent bi saa saam dane umirtu an uqaatila an-naasa hatta yaqulu laa ilaha illa allah fa man qaala laa ilaha illa allah faqad asama minni maalahu wa nafsahu illa bi haqqihi loolu la wax kon nag nan nga mën a mu ne wallahi la uqaatilan na waat naa ne man as-siddiq dinaa xarek man ka nga xam ne farraqa bayna as-salaati waz-zakaat képp koo xam dafa tàqali diggante julleeg zakat waaw ba ni mujjee hadis boobu dinañ ci ñëw foofu ñu gën fa yaatal affaire boobu waaw ci lenn li boroom xam-xam yi rahmatullah di wax naan Seydina Abu Bakr Seydina Omar xadiisu euh, Mawlaana Ibn Umar bi li feeñ mooy ñoom xamuñu ko woon ne nii mooy yonent sallallahu wax na ko mais da koo jàngale bërëb ndax da doon wax ne umirtu an uqaatila an-naas hattaa yaquulu dañ maa digal may xarit ba nit ñi wooxe ne laa ilaha illa allah Seydina Abu Bakr Seydina Omar boroom xam yu bari dañ naan ñoom loolu lañ xamoon te xadiis am ñoo xam nañ ne xamoon nañ ñeneen ñi mais wa xisaabuhum ala allah bi loolu xamuñu ko alors que loolu moom jumte la parce que loolu ci boppam Seydina Omar hadith yi ñu la wax nekk ci Sahihayni moom ci boppam moo ko wax dane Seydina Abu Bakar kayfa tuqaatilu ah annaasa wa qad qaala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam umirtu an uqaatila annaasa hatta yaqulu la ilaha illa allah fa man qaala la ilaha illa allah faqad asama minni maalahu wa nafsahu illa bi haqqihi wa xisaabuhu ala allah mooy loolu Seydina Omar ci boppam moo ko wax partie boobu ne ba mu des dañ maa digal nee na yonent bi alayhi salaam nan ngay xare koo xam ne Abu Bakar nit ñi alors que borom bi yonent bi alayhi salaam nee na dañ maa digal ma xare nit ñi ba ni ñuy waxee laa ilaha illallah ku ko wax rek kook ñoŋ na ci man alalam boppam kanam lu dul ci àqam te ab atteem ca yàlla lay nekk waaw mooy côté boobu am na ñoom dañ naan lool daa mel ni ñoom xamuñu ko ci woon ba euh, euh, lool xamoon nañu ko voilà xamoon nañu ko même ashhadu an la ilaha illa allah bi euh, euh, mooy umirna an uqatila nas hatta euh, ba ni nga xam ne mooy li ibnu Umar mi wax ni ba ni nga xamante ne ne yonentu Yàlla saa saam dane hatta yashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah loolu amaana loolu waaw loolu te loolu sax mënuñu tee dogu loolu sax mënuñu tee dogu waaw boobaa dinañ ñëw ci côté boobu ngir bañ ci guddal ndax xaris la boo xam ne dina ñëw Seydina Abu Hurayra bi ko wax ne bi nga xam ne ci la yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, génn àddina wastuxlifa lamma tuwuffiya Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wastuxlifa Abu Bakr mais ba'dahu wa kafara man kafara min al-arab voilà loolu bu boobaa insha allah côté bii dinañ ko gën a yàggal gisaale loolu euh, diggante wax yooyu ñuy wax ne ñoom peut-être euh, Shaykhaani Seydina Abu Bakr Seydina Umar radiyallahu anhu am xamuñu ko woon ci moo tax Seydina Abu Bakar daal bi tegtaloo radiyallahu anhu ci wàllu qiyaas ne parce que comme que julli ak zakat la suñu borom boole wa innaha la qarinatuha fi kitaabillah ci téere yàlla bu fu mu waxee ne aqimu salaa danaan wa aatu zakat taxawal leen julli da ciy teg ngeen joxe zakat kon nag comme que noonu la képp ku leen bëgg a tàqale man maay xarit ma duma leen bàyyi noonu waaw waaw mais moom ci loolu la tegu Seydina Omar moom jàpp ci zaahiru wax ji rek xattaa yaqulu ba ñu wax comme que moom daal wax nañu ana nan lay xare moom mais après mu gis ne Seydina Abu Bakar mu gisee mu dogu ci mbir mu xam ne radiyallahu anhu ma que ni li nekkul lu dul loo xam ne lu ko borom bi wax mais da koo convaincre tamit ci ay argumentation wan ko ne ko ñaar yii borom bee leen boole ci alquran te tamit wax bële illa bi boobu yonent lay saa saa wax ne waaye bu mel ni tuub sax boo duggee ci islam ba wax ko am na nu ñuy def nooy def ñu xare ci yow mooy illaa bi xaq yi te nag li nga xam ne mooy zakat mooy xaqu alal la ku ko nar a nag ci diine ji yow dañuy taxaw xare yow Seydina Omar loolu ko convaincre radiyallahu ta'ala anhu voilà kon loolu bu ñu ñëwee foofu dinañ ci ñëw insha allahu taala kon Eh, loolu lu ama am solo la kanta eh, loolu en tout cas bu ñu ñëwee foofu insha allah dinañ taxaw ci affaire boobu voilà keneen Seydina Omar wala Seydina Abu Bakar Seydina Omar amaana amaana xamuñu woon lii eh, jàppuñu woon lii ci yonent bi saa saam alors que Seydina Ibn Omar moom moom déggoon na ko Seydina Abu Hurayra nettali na mel Seydina Jaabir naka Sey mooy ñoom nettali nañ loolu ne yonent bi saa salaam ne. ba ni nga xamante ne ay yashhadu an la ilaha illallah wa yuqimu as wa yutu az ñoo xam ne kon yooyooy ànd loolu buñ ca àggee insha allahu taala kon hadith bi kon ginnaaw loolu mooy kon euh, suñu boroom euh, yonent bi alayhi salaam li ko boroomam yónni te moom képp ku ko roy topp ci tànkam loolu la mooy taxawal diine te diine mënula am lu du tawhid am moo tax mooy ponk bi njëkk hatta yashhadu lu dul ñu ba ni ñuy seede mooy kon xare yi c'est pas un objectif xare ci l'islam du rek nañ dem xare ngir xare quoi mais daa am luñ bëgg taxawal moo taxoon xadiis bi ñu gisoon ba am Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa arda biñ naan ko ar ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ koo laaj ar rajulu yuqaatilu hamiyya kii day xare parce que fii la boo war rajulu yuqaatilu li yura makaana ah ngir ñu xam ne moom daal moo mën a xeex ab zorólo ab euh, waay ngandum xeexkat ainsi de mais ñu ne yeneen saa salaam wala kan moo nekk ci yoonu yàlla mu ne man qaatala li takuna kalimatullahi hiya al-ulya ku xare rayante ngir kàddu yàlla laa ilaha illallah féete kaw lu dul moom kooku moo nekk ci yoonu yàlla kon affaire bi kon loolu mooy objectif bu xare nekkul rek nañ rey bakkan yi noonu mooy féete li takuuna kalimatullahi hiya al-ulya mu féete kaw leneen lu dul moom kon loolu la moo tax mu ne xatta ba yashhadu la ñuy seede te loolu nag nit ki làmmiñam la koy defee bu seedee ne moom day julli wala nga ñëw gis nit ñi di julli loolu it doy na comme preuve kuy julli doo ñëw di naan est-ce julli la nga gis ko mu nekk di julli nga ndax julli <laughs> da nga feebar wala la <laughs> wala mu naan man maa ngi joxe sama zakat kuy jël zakat nga xam ne est-ce <laughs> mu ne nag buñ ko defee ah ñoŋal nañ ma seen deret mooy manatumaa xare ñoom ñoo tax kenn du xare ay jullit eh, yoo xam ne dañoo gëm yàlla lu dul ñu def loo xam ne lislaam a leen wax ñu daal di dal ci seen kaw eh, wa amwaaluhum ak seen alal yi day du du du ñoŋ day ñoŋ illaa bi haqqil islam lu haqqil islam waa ji toog ne joxewu ma zakat dafa am ay ay parti ki nga xam ne dana moom man man mu nekk farataay farataak nekk zakat loolu laa weddi ginnaaw bi lépp feeñee alxuraan beeg yëpp kooku moom ci boppam kooku yéefér la waaw te xam naa ne suñu borom nee na waqimu salaa waatu zakat mais man dara fii voilà kooku yéefér la waaye yi nga xam ne rek dafa jàpp ne bon moom du joxe zakat parce que dafa nay kooku par exemple euh, waa nguur bi euh, suñu bu sare ay kan bien sûr koy force jël ko waaw jël ko ci moom. par force nangu ci moom lañ koy nangu waaw daal di koy nangu ci par force waaw confisquer ay biens wam yi nga xam ne moom la waroon a joxe ci zakat dañ ko naan tungaañ dañ koy jël kenn du ko jël ko force waaw kooku bi xam ne l'islam mais nit ki mooy bu rayee ji preuve yëpp leer te kenn ñi mu faat kenn ñi mu faatal seen bopp kenn baalu ko ñu war koo faat kooku xaqul islam la kenn du nekk ah ma na dañ maa tere may rey nit ñi les uqaati la la wax xare waaw xare ak nit ñi xare xeex bokkuñ de waaw man nañ la may nga xare ñeneen te duñ la may nga xeex nga nga rey leen waaw nga ne ma luy loolu man la non bu dee ci xare bi man nga leen a rey mais mayuñ la maa nga dem par kenn jàpp benn waaye ne daal di koy rey déedéet <laughs> mooy ne kii par exemple bu defee lii dañuy nangu xal alal bi waaw. bu dee ne am mbooloo lañ bari ñu ne dootuñ joxati zakat ñu wax ñu ne ñoo bañ pare ngir xare bu boobaa dañuy xare ñi yor nguur gi wala ñoom dañuy xare ñoom voilà dañuy xare moom ba ni ñuy delloo hatta tafiya ila amrillah ba ni ñuy delloo ci mbiru yàlla waaw wa hisaabuhum ala allahi kon nag mu ngi noonee kon l'islam ku nekk ci jullit yow sa deret ñoŋ la réewu jullit amuñ dara lu ñuy attente ci sa alal ak sa li nga xamante ne mooy say bien waaw lépp lu ñu jël te borom bi da nga lu leen ko ci sa alal loolu spoliation la tudd waaw mooy sàcc alalu jël alalu jàmbur bi ghayri haqq la tudd ci loo xam ne teguwul ci ak ci dëgg waaw léegi nag képp koo xam ne moom yaa ngi respecté mbir yi ci biti charia bi mais du loolu kese parce que ci biir charia am na yoo xamante ne maalumul fi diine nit bi darura la yoo xam nañ ko xam ci diine ñépp ko xam xatta yéeféer yi sax lépp ku ko weddi en état de connaissance nga xam lépp kooku day nekk yéefér waaw loolu moo tax boroom xam-xam yi ne benn gox fii mu ne benn ville wala benn village wala benn quartier wala benn yooyu buñ daan dajo euh, dëppoo woon ñoom ñëpp ne kenn doomu fi nodd nodd la ñuy bàyyi bu boobaa imam bi day takk xare xareek ñoom parce que symbole la sha'a min sha'a'ir din ci symbole yu islam la bokk mu ne ñoom dañ koy baax kooku dañuy xareek ñoom waaw defu leen ay yéeféer nag mais dañuy xare ñoom parce que dafa am symbole bu rëy ci l'islam boo xam ne même ñu doon jullit ñi xam nañ ko moom ñu ne loolu ci boppam la ñuy bàyyi képp ku taxaw ne sàngara dagan na nga xam ne ñépp ko xam ba xam naa chrétiens yi sax ak athées sax boo waxee ñu ne non les moom dañu leen ñoom ñoom ils boivent pas c'est dommage waaw yow nga nee jullit nga nga ne noo dagan na ba mu des koo xam ne lay door a tuub wala mu mu nekk jullit yàgg nañ mais dañoo nekk foo xam ne raison viticole la ay caaxaankat rek nekk fa ña fa nekk di wax diine yi topp leen ci loolu duñ leen xamal lu leer ba ñu jàpp ne sàngara dara newu ci ñooñu garaawul ñooñu dañ leen koy xamal leen ah non non yéen yéen dal mais non non leen seen imaam mooy kan ñu xanaa xamuloo kenn du xeex ñoom ci noonu ah parce ñoom xamuñu li ñuy wax mooy koo xam ne loo xam ne manu la ñàkk ñu xam ko wala ñoom ñu xam ko ba pare ne ñoo tey dañuy continuer voilà ku toog ne waaye yow ma ne njaaloo dagan na te bokkul ak façon xeet yooyu nga xam ne ñoom dañoo jàpp ne loolu dara garaawu ci tuub nañu dañuy dóoru tuub comme liñ doon dund dañuy jàpp ne mbir yi noonu ah ah waa ju ku ku neexante rek bu ngeen neexante c'est bon loolu garaawul moom bu nekk jullit kooku mën nga ñëw rek ne ko bee yow sawaay koo xanaa xamoo duñ ñëw sax di ko jàpp ko pen yi noonu dañ naan ko i dañ ko koy xamal na ko noo yéen yéen yéen non yéen yéen loolu amul ci l'islam ah non seen façon dund ba amul fii ah voilà <laughs> yooyu dafa am ci sharia <laughs> waaw mais yooyu bari na nag yoo xam ne léegi dañ naan dañ koo xam ci diine ji ñépp ko xam <laughs> Euh, même mais yoo xam ne même jullit ñu bari xamuñu ko par exemple am na yoo xamante ne ni euh, par exemple kenn du ci faat nit kenn du ci xeer ak nit bokk te kenn du ci ne la waa xamante ne ni ndax bu ñu faatoon ci bàmmeel dañ ñuy laajam biir jullit bu ne woon non non non loolu loolu non loolu amul ah kooku kenn du ne ko ah yow yéefér la non parce que loolu du ñëpp ko xam du du du lu palpable du lu teel a xam lu ñu mën a xam ci diine voilà <laughs> <laughs> waaw waaw kene munkar ak nakir ajusté nañ gaa yi ne loolu la non loolu moo tax yooyu dafa am solo insha allah buñ ñëwee ci xadiisu ibnu abbas bi euh, non ibnu abu hurayra bi foofale dinañ gën a dugg ci yenn yi insha allahu taala xam naa kon ñu yenn nii kon daal li amoon solo fii mooy yeneen ci saa saan ci boppam moo ñu xamal ne àtte yi ah, xare même xare ni muy rëy rëy jihaad ci yoonu yàlla ñañ koy def contre mooy ñi nga xamante ne ni gëmuñu yàlla bu ñu nee dugg dugg nañ ci diine di joxe di julli di joxe zakat jeex na seen deret seen alal ñoom na loolu ñu def loo xam ne day tax ñu jël seen deret ci attey sarians yi wala seen alal ñu jël ko wala ñu def loo xam ne dañoo war a joxe indemnisation kenn du ne ah non moom nee na laa ilaha illallah après. bu waree joxe def loo xam ne daa daan sariya teg daan bu ñu war a jël ci alalam nga naan nee na laa ilaaha illallaah non <laughs> waaw waaw lu taxaw kon mu ngi noonu kon ñu yem noonu ba bii di ñu inshaa allahu taala ñu jël hadiis bi ci dëgg wallaahu ta'aala a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala aalihi wa sahbihi ajma'iin subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuun wa salaamun ala al-mursaliin walhamdulillaahi rabbil aalamiin